أما بعد قال سماحة الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوان رباني في ملك الهجر عشرة في الفصل في الكنز الثاني وفي الفصل الأمر الإرادة والمشيئة والأمر فالأمر أمران أمر بواسطة وأما وأمر بغير واسطة ولكن بكم كنت jotaay boobu suñ jotaay bi weesu euh, gisoon nañ ci maanaam ci wàllu dogal bi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala dogal maanaam ak joxe euh, bi nga xamante ne moom lay joxe ndigal ci mbir yi euh, <coughs> te loolu muy wane ne borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy feeñ ci mboolem mbir maanaam mbir yi sabab yi ay ciiraay la rek te moom borom subhaanahu wa taala moom moo ci feeñ te euh, ba gisoon nañ ci masala yoo xam te ne day wër-wër loo ci wàllu googu ñu ngi yemoon ci borom subhaanahu wa taala ni maanaam ci waxam bi wax ne moom la wax ci foofu naxli naan innamaa qawlunaa li shay'in idhaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun naan li am ba def mooy daal suñu kàddu ci mbir bu fekkente ne dañ koo nam mooy dañ naan ko nekkal mu nekk léegi nag mu ne fal amru maanaam ndigal yi borom subhanahu wa ta'ala buy jox ndigal dara euh, ndigal googu maanaam muy ordre bi nga xamante ne moom la borom bi di joxe amraani ñaari ndigal la amrun am ndigal boo xam ne bi waasi tatin ci lu amul dig wa amrun ak ndigal loo xamante ne bi day waasita dañ ci lu amul dig digle la walakin waaye nag day am bi ci kaddu googu nga xamante ne moom mooy kum nekkal maanaam kon euh, mooy ne kon euh, borom subhaanahu wa su nam ne mbir dañ naan euh, danaan danaan loola na nekk mu am kon li nga xamante ne moom mooy xew-xew yi jamono yi ak mbir yi ni ñuy évoluer ak ni ñuy soppandikoo ak ni ñuy sopp soppeekoo euh, ni amee ak di jeex loolu moom ndigalu borom bi la subhaanahu wa taala ci kàddu googu nga xamante ne moom mooy kun te saa yu waxee mbir kun loola nekk euh, mbir mi nag day fekk ne ci dafay nekk ci xam-xamu borom bi subhaanahu wa taala nga su ne ko nekkal maanaam day wax ak fekk loola amagul maanaam mu dem waxi mu fekk amagul maanaam ci xandara ak nga xamante ne euh, euh, foofu dara dara amul mooy xa mooy mooy la foofu la borom subhaanahu wa ta'aala di wax ak moom ne ko yow mii nekk ci néant absolu génnal ci néant nga daal di ñëw nekk ci am te bu wax rek mbir mi di nekk maanaam kon li ñu tekki mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala xam-xamam aju na sax ci lu amul. li mës am xam-xamam aju na ci loolu ba pare xam-xamam dellu yemul ci ñàkk aju ci li maanaam ci aju ci li mës am mais dafa dem ba nga xamante ne daf caa ajoo ci anam goo xamante ne xam na loolu bu naroo bu am nan lañ koy génnewee am indi ko nañ koy jëlee ci ñàkk am indi ko ci am ak xamante ne borom subhanahu dafa dogal ci ne loolu ba abadan day def ci ñàkk am yëpp borom subhaanahu wa ta'aala xam na euh, te loolu euh, ah, ah, xam-xamam bi ni ajoo ci mbir moomu noonu la bu namm namm ajoo ci mbir mi maanaam xam-xamam bu ci ajoo xam-xamam it day aju ci ne ndax moom namm na loolu jéem ci ñàkk am ñëw ci kam su loolu itam day wëlbatiku maanaam namm nammam di soppeeku di di di di di aju ci ndax moom borom subhaanahu wa ta'aala ndax euh, loola dana génn ci am wala dama ñëw ci ñàkk am maanaam ndax loolu moom ci namm nammam rek la aju ko mooy ko rek ku nag euh, day euh, fekk ngir mu mën a maanaam mu mën a ne dafa am beneen kii intermédiaire mooy aalamu su'un mooy fi nga xamante ne euh, ay mode maanaam le monde des modes ñoom ñoo fa nekk maanaam nga xamante ne lépp euh, euh, turam yéeg moom borom subhaanahu wa ta'aala ak meloom yi ah danoo am waaye maanaam dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy am jeexitam ci ay mbir waaye dañuy xaar namm-namm gi aju ci bu ca namm-namm gi ajoo rek borom léegi loola daal di jóge ci ñàkk am ñëw ci bu boobaa turu yàlla yi ak melo yi ñooy soppandiku ci mbir moomu ci aalam boobu daal di koy modeler comme par exemple alxaaliq da koy daal di defar ba mu mel comme ni borom subhaanahu wa ta'aala bëgg ba pare jëli ko ci lu mu ko bëgg al par exemple al musawwiru daal di koy jox forme bi yàlla bëgg mu am ko maanaam ainsi de suite voilà maanaam turu yàlla yëpp benn bu ci nekk da koy amal selon namm namm gi fa mu ajo ak selon namm namm so maanaam turu yàlla yi mel yëpp dañuy pour mën a nekk noonu comme par exemple ak Razzaq day daal di pare ci ak alloué ko mboolem li nga xam ne rek moom moom la yelloo te loolu mu war a yelloo al Wahhab moo koy jox ba pare maanaam su ko defee ñu jëlee ko foofu indi ko maanaam nga gis ne kon lu nekk ci mbir yooyu euh, moo tax baatu kun yooyu yëpp ci nekk voilà yooyu yëpp te turu yàlla yi melo dañoo làqati ci ci cent trente sept turu yàlla ak melo yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci alquran ak sunna ñoo ci dox te 137 yooyu yëpp dañoo laqati ci 99 yoo xamante ne ñoom ñoo leen gën a feeñ ñoom ñëpp ba pare boo leen dajale ñoom ñëpp ñooy ànd 99 yooyu la ñuy tuddee al asmaul husna moo tax mu ne lahul asmaul husna moo tax bi mu waxee wallahu xaaliqul baaril musawwir mu teg ci lahul asmaul husna maanaam ngir ne tur yàlla yooyu yëpp ñoom ñooy appliqué ci lu fekk xaaliqu baariwu ak musawwiru am nañu namm namm maanaam am nañu exécuté wu nañ ci mbir yi voilà nga xam te ne moo koy amal jële ko ci euh, amal bi nga xam ne maanaam moo koy amal di am ci lu mu ko jële maanaam ci origine bi nga xam ne moom la bëgg baariwu moo koy sotti yëkkati ko génne ko al musawwiru moo koy jox forme yàlla bëgg <coughs> tuur yàlla yi ci def yëpp benn bu ci nekk nag di appliqué wu ci mbir mi selon li nga xamante ne moom mooy namm-nammam gu jiitu bi selon namm-nammam gu jiitu bi voilà euh, kon boobu ndigal nga xam ne moom la koy jox nan danaan ko nekkal mu nekk muy kàddu borom bi subhaanahu wa ta'ala ci la koy amana Euh, loola tax bi ñu wax ci yent yàlla Isa alayhi salaatu wa salaam mu ne inna masala Isa inda Allahi ka masali Aadama xalaqahu min turaabin summa qaala lahu kun fayakun maanaam euh, moom Aadama moom yent yàlla Isa alayhi salaam ba yàlla moom misaalam mooy misaalu moom Aadama euh, moom Aadama dañ ko bindee ci ban ci suuf Euh, <coughs> président Isa alayhi salaam moom it noonu lañ ko bindee ci suuf maanaam ci suuf c'est-à-dire élément yi nga xamante ne ci suuf lañ génnee après ñu ne ko nekkal mu nekk maanaam kon dañ ko constitué ci biiru Sayyidat Maryam alayhi salaam borom subhaanahu wa ta'aala ne ko nekkal mu daal di ñëw nekk yéen ci Isa alayhi salaam maanaam moo tax xalaqa da ngay gis yéen maanaam xalaqa yàlla bind na loolu bokk na ci li ko wutaleeg albaari mooy nag alxaaliqu dafay am ci cosaan voilà comme naan taxluqu min at-tayri ka hay'ati at-tayri fa tanfukhu fiihi fa takunu tayran bi idnillah voilà ah da ngay bind ak ak maanaam euh, picc ci ci ci ban nga wol ko rek ban bi nekk picc buy naaw. ci ndigalu yàlla maam Adama biñ koy bind ci suuf sii lañ ko bindee suuf sii nii sii ko bindee dajale ko teg ko noonu la amee waaye ñu boole koog ndox def doomu Adama mais ne si yàlla ay saa si saa secret wu boobu takwin boobu yàlla daf ko ko defaloon ba nga xam ne danaan mbir mi nekkal mu nekk maanaam moo tax mu daan wol mooy muy jël ban. tabax ko ba mu mel ni picc defar ko ba mu mel ni picc ñu daal di war ci moom uf parce que rooxu mooy rooxu laa yàlla moo daw ci moom mu waru ko te mu daal di naaw nekk picc voilà wala wa tubri'u al-akmaha wal-abrasa bi izni wa tuhyi al-mawta bi izni da ngay wéral euh, ki nga xamante ne euh, dafa euh, am feebar yu mel ni euh, silmaxa juddoo waalo wala ku gaana wala koo xamante ne dafa judd waalo ak làng yooyu yëpp yéen yéen yàlla ay saa sax dafa daan def ñooy ci ndigalu yàlla bu izni parce que yàlla su joxewul autorisation boobu permission boobu yéen yàlla ay saa sax secret boobu dal ci moom. looloo tax ah, al aqtaab al isawiyuuna yi nekk façon nit ñoo xam ne eh, maam yi doon yent yàlla Isaa alayhi salaam dañu am tasarrufaat mbir yooyu ci nit ñi ci mbir yi voilà dañu mën a soppandiku ci mbir yi ci lu gaaw ak yu bari bari bari lañ koy mën voilà parce que yàlla la et que parce que lan ruux boobu mooy daw ci yow te muy borom subhaanahu wa ta'aala kon buy bind dara daf koy bind mu am ci moo tax euh, inna xalaqnaahum moo tollo dafa min nutfatin maanaam foo déggee xalaqa rek day fekk rek dafa am ci lu ko jël maanaam yàlla buy bind day dafay am ci lu ko jël loolu nag Euh, nekkatul ci am amr moo tax nekkul ci alamul amr ah mais euh, alamul xalq la moo tax alamul xalq dafay am tout le loo xam ne day digg ci mbir dem ci mbir kooku yàlla buy jox digal mbir mi pour mu mën nekk pour mu nekk principe de causalité bi muy établir lay teg bu ko établir mais lay tax loola mën a am ruux di dund kooku yàlla ci alamul amru la koy jëlee ne ko nekkal mu nekk voilà mooy ba subhaanahu wa ta'aala ñuy wax ne maa def fa iza nafaxtuhu fa iza sawaytuhu ba pare daal ne wa nafaxtu fiihi min ruuhi su ma ko bindee ba melal ko dëgg na mu war a mel ba pare ma won ci man sama ruux rek at nga daal di gis mu daal nekk ak keneen. Euh, loolu mooy benn mbir mi mais mu am beneen mbir euh, mooy mbir dogalu yàlla ak ordre bi nga xam ne commandement bi nga xam ne daf koy def fekk dafa am waasita dafa am digg dafa am intermédiaire ndogal googu bu ko borom bi subhaanahu wa day joxe day jóge ci euh, maanaam day am fu muy jaar loolu nag dafa am ñaar tamit dafa am bi ñu doon wax léegi mooy ne principe de causalité bi day moo ko jur mais mu am beneen bi nga xam ne ci mooy jaar ci yeneen ci alayhi salaam boobu nag lay wax nii mu ne fal amru ndigal allaji bi nga xam ne di waasitat ci biir digle la amee karatuulin kenn bi yeneen masalan technical mooy lan mooy bu nekk aqimi salaat taxawal na julli wa aati ak joxe azaka wa ghayriha yeneen yëglu yooyu maanaam xeetu ndigal yooyu ci ab yeneen la koy jaare la kooku dafay am intermédiaire comme tey nit ñi yàlla waxu ci ak ko dee julli loolu maanaam wax nañu ko tey mais daf koo jaarale ci ab yeneen jaarale ko jaarale ci yeneen sallallahu alayhi wa sallam ci lan xamee bu julli defee nañ julli ci ne bu kooku ndigal am fu mu jaar kooku amrul shar'i la maanaam ndigal la boo xamante ne dafa kodug sariya la kodug yoonal la mais même boobu am na beneen moom laa doon wax léegi mooy bi nga xamante ne dafa am intermédiaire malgré que xam nañu lii yàlla moo ko def te mooy ndigal bi nga xamante ne fii euh, euh, la maanaam ci alamul xalq la jaar maanaam mooy yi nga xam te ne dañuy jurante maanaam nit ñoom dañuy jurante c'est-à-dire que dañuy sababante mu ne amal amru daal ndigal la bi ci kun nag foofu moom al mu'abbaru anhu moom la ñuy moom al moom la ñuy wax di ko tuddee di iraada ci namb namb maanaam moom la ñuy wax maanaam ndigal gi nga xam ne moom lañ doon wax sànq te moom mooy di yàlla di joxe ngir mbir mi jóge ci ñàkk am ñëw ci am loolu la ñuy tuddee al iraada loolu moo tax euh, asaara yi par exemple moom <coughs> juróom-ñaari melo yi euh, boole wuñ ci ak takwin alors que maturidi ñoom dañ koy boole ak takwin ndax ñoom dàq nañ ne euh, al irada mooy nam nam rek ak al kalaamu muy kàddu gi loolu doy na wala bu al qudratu al irada al ala nam nam al qudratu ñu kàttan loolu doy na pour mën a tudd li nga xamante ne moom mooy ak ñettal maanaam bu nammee dara ba pare am kàttan ak seen suñu def ko rek jox na moom mooy ci ñu nekkal am alors que matur bii dañoo ne déedéet <coughs> ak takk bi beneen biir la bu génn ñaar yooyu muy ay wuute yoo xamante ne Euh, jarul di attardé ndax euh, objectif bi ñu ci nam rek mooy ne yàlla moom mooy ki nga xam moom mooy def saa sañee dara saa yu dara da koy sañ sañee euh, maanaam da koy jël ci ñàkkam indi ko ci mu ne wala at amul kenn ku dàq a topp ñu nal xalq ci mbindeef yi li awaamir xaq ci euh, ndigalu buur yàlla bi dëgg bi kun ci kun ay maam liñ ci mooy li xabooli ngir nangu maa la nga xam ne amara digal na ko alxaq buur yàlla bi dëgg bi takk yi bi ci amal bi nga koy amal fii kese yow fi wax ci saafu loolu moom ñëpp daanaka ñoo ci yem maanaam ñun ñëpp ñun ñëpp a yem ci bu yàlla ne nekk na dañu ne ak fu ñu mën a nekk ci alam ci ci alamul alam ci xadaratul alam voilà xadara boobu monde boobu nga xamante ne dara amu fa ñu borom subhaanahu wa ta'aala du leen ko maanaam euh, te mu am barsax ci digganteem ak ak ak adduna bii nga xam ne mooy adduna yi nekk foofu euh, barsax bi mooy suur yi alam suur voilà mooy le la des modes foofu nga xamante ne amul lenn loo xamante ne lu spécifié wu def par rapport ak leneen ñu mel ni tableau bii nii instant bii mu nekk nii weex amul lenn benn mbind mu ci spécifié wul li dina bind c'est-à-dire que yow li ñu ci tracé rek loolu ci dessiné wu boo lu bindee moo ci dessiné wu boo moo ci dessiné wu euh, euh, moom moo ci si un noonu la man borom subhaanahu maanaam subhaanahu wa ta'aala maanaam foofu yëpp amul lenn loo xam ne da nga lu wu la mais borom subhaanahu wa ta'aala koy jël génne ko ci ko ci am ba pare dama ko ko spécifié mu mel nangam maanaam léegi lii nit laa bëgg mu doon mu nekk nekk wala ne lii tax euh, xeer laa bëgg mu nekk mu nekk xeer lii tax nangam laa bëgg mu moo koy spécifié noonu ci nam namam kese lay aju ajul ci leneen moo tax ma naan kullu yawmin huwa fi sha'n bu jot moom borom bi buur yàlla subhaanahu wa ta'aala mi ngi ci ay zikr c'est-à-dire que mi ngi ci di amal dara am jigi ci alamu su'ud yoo xamante ne du dafa taxaw tey tey tey amal ko ngir ne nam nammam euh, qadim la maanaam dafa prééternel amul fu mu tàmbalee te it du am fu mu amul fu mu commencé nam nam boobu nga xamante ne amul fu mu commencé dafa am waxtu woo xamante ne lay dëgalee ni lii ma nam waxtu sàngam laa nam mu feeñ lii ma nam wax maanaam ci espace sàngam laa bëgg mu feeñ lii ma nam ci circonstance sàngam laa bëgg mu feeñ lii laa bëgg ñu alloué ko lii ma nam maanaam ainsi de suite maanaam boo leen caractéristique yi jeex loolu mënta jaas loolu maanaam taw noonu dong lay demee mënta demee leneen bu bokkut ak te nan ko nam na lay amee exactement loolu moom mooy indi loolu moom mooy indi mbir yi amul doomu li ñoom ñëpp voilà day am parce que tout simplement lenn lu ci nekk dafa topp ordre ak temps bi nga xamante ne moom ak ak espace ak yeneen circonstances ak condition yi nga xamante ne moom la ko yàlla sëral na noonu ci nam na moom moom ca agal ba dara amagul ce qui fait que mbir yi kon am nañ ci coobare yàlla mais amee wuñu ci parce que tout simplement naturellement bi ñu daa waroon a mën a nekk noonu et que yàlla amul choix parce que parce que loolu mën na tax ñenn ñi foog ne en réalité comme mbir mi ñoom ne man ko demee leneen lu dul et que yàlla amul ci finalement choix parce que la prévision bi loolu la ko na ñëwoon déedéet en tant que choix wu yàlla la ci boppam moo tax mu bokk ci àq wa anna Allah fa'il mukhtar maanaam yàlla moom mooy lay def mais mooy tànn tamit c'est-à-dire que jëf ji muy jëf nekkul euh, loo xamante ne naturellement lay am comme tey par exemple nit ki naan ndox mu sedd mu faj neex mi mu ci mar mi loolu du loo xamante ne lu ndox mi choisir la maanaam ndox mi amul benn choix parce que tout simplement moom noonu la mel naturellement maanaam bu ñu ko naanee day faj mar mi mel ni jant bi nga xamante ne Euh, da koy génne ci ñeeñ maanaam rayon soleil du soleil rayon yooyu nga xam seen dañuy ñëw di di di tàngal fii di di di tax garab yi di tax di def lii indi njariñ fii ainsi de suite di tax di par exemple ci kaw ndox mi ndox mi di am vapeur bu ko defee cycle de l'eau di ñëw wala yu mel noonu euh, jant bi amul lu mu choisir maanaam naturellement noonu la mel moom man maanaam bu bëggoon a bañ loolu am sax du ko man parce que noonu la mel yàlla nag melul noonu ak mbindeefam yi maanaam li euh, ñuy amal mbir mi mbir yu nekk ba mu koy amal dafa aju rek ci namm namm moom na mu ko que namm namm boobu moom daf ci am choix namm namm boobu da ci am choix parce que su ci amul dañ koy forcer mbir mi nii la war a mën a xewee te moom du ci mën a ci dara te comme moom donte ah, namm namm googu ci azal la amee azal googu noonu maanaam mu ñu naan pré-éternité loolu maanaam lu ñu exprimer la parce que ñun mënuñu waxee leneen ñu noonu mais yàlla ak amam jiitu na azal jiitu na azal azal mooy mooy nekk nii dans le temps mooy nekk nii dans le temps c'est parce que ñun suñu xel mënul def mënul def mënul loolu loolu moom moo tax ñu koy waxee noonu naan ay adala ay aba ay yooyu parce que ñun suñu waxewul noonu duñ comprendre voilà <laughs> parce que tout simplement li tax ñun ñu mën a waxee noonu parce que ñun ci li ñu nekk li ñu déterminé mooy espace bi ak temps bi ñu déterminé te suñu réflexion yëpp ñu ngi génn loolu comme kii rek waaw selon bi ñu def moom mën ci kayit bi cest dire que lépp loo xamante dafa àgg ci ay mbiram ci kayit bi lay am maanaam mënoo ko détaché kayit bi mu nekk fii nekk fii maanaam jëloo ko zone bii mënoo ko. maanaam foog fii rek lay ne ce qui veut dire que ni tey bu doon dund réflexion jiw doxalinam yëpp fii rek la mën a ne mën di nekk en dehors de loolu voilà comme comme euh, ci génome bi programme ci say deux vidéos moom mën ci génn ordinateur bi c'est-à-dire que yow mboolem ni réflexion yi muy am mën ci génn sax bu bi ko def ci ordinateur système d'exploitation bi ñu utilisé ak euh, maanaam mënut a génn loolu xelam mënut a maanaam moom li ñuy gis lépp day fekk ne ak li a analyser yi c'est par rapport ak maanaam euh, euh, voilà ci programmation bi mu ne foofu rek la mën a nekkee maanaam réflexion am doxalinam yi muy def bii boo déggee jeu vidéo yi ak ñi ci maanaam moom mënta imaginer beneen existence boo xamante ne dafay euh, euh, day dafa am leneen lu maanaam buñ ci génn boo génnee ci ordinateur bi rek doo ko gis maanaam day nekk ci neex voilà exactement ñu noonu la ñu par rapport espace bi ak temps bi mais surtout par rapport espace bi parce que temps bi en réalité euh, gisoon nañ ko maanaam temps bi <coughs> <coughs> bu ma gisee moom mu fexe. le fait que jant bi nekk fii weer nekk fii yeneen planètes yi nekk fii ñu nekk di dox di daw ñuy tourner loolu rek moo tax ñun ñuy mën a déterminer sens su loolu amut woon mu statique sens dootul su lépp taxawoon rek il suffisait que lépp taxawoon mooy téye égal zéro mu ngox voilà donc loolu ce qui fait que ñun comme suñu xalaat yi ak suñu doxalin yi suñu yëpp dañ koo salfé ci loolu donc ce qui fait que ñun mënuñu mesurer leneen lu dul moyen ci nii ak plus mince yi suñu génnee ci cadre boobu dootuñu exister maanaam donc ñu mën a xalaat mais ñoom moo nekk ñu dama war xalaat doomu aadama yi bien sûr ñoom ñoom mënuñoo xalaat lu dul noonu mooy léegi la boo leen na jeex na voilà jeex na donc dañuy gis ne borom bi subhaanahu wa taala alors que borom bi subhaanahu wa taala moom ci boppam maanaam kuy man noonu laa programmé gënoom di nekk ci programmeel ko environnement bi ñuy dundee programmeel ko ni ñuy demee ci dellu bi ak ay man-manam ak sañ-sañam foofu la war a yem parce que tamit ci jeu vidéo bi tam mën war ko mën a def lu ne maanaam dafa am ay sañ ak ay man-manam a yem programmeel ko xam ne noonu la man sama namm-namm fan la tàmbali ci moom ay mbiram ak naka la maanaam moom mënu c'est-à-dire moom existence am ñu ngi commencé et que réflexion am ci espace temps yi mënul génn jeu vidéo bi comme man li nga xam ne sama réflexion espace temps mënul ci génn moyen lay bi ni ak euh, bien sûr euh, espace bi c'est-à-dire que espace bi nga xamante ne d'ailleurs bokk na ci lu ci gën a ci maanaam mooy le fait que espace bi comme maanaam fii ñu nekk nii espace la mais am na benn moment espace bi existé woon maanaam waxuma lu nekk ci espace bi mais espace bi ci boppam existé wutul te kan doomu aadama pour mu natt ba daj xaw ma xam comme rajo yooyu bu dox mais pour mu natt ba daj loo xamante ne espace bi ci jëmmi boppam existé wutul loolu rek dafa tënk xelu doomu aadama maanaam tey imaginer que téléphone bi ma yor bi ma pour mu mën exister il faut mu am espace maanaam il faut que d'abord mu am espace volume ci espace bi beaucoup ci jiitu. sinon moom du mën a existé lu euh, bi pour mu mën a existé dafa am volume espace bu fi bu ko fi jiitu mais xam nga lan moo yéene ci création adduna bi yàlla ni mu ko bindee bokk na ci lu ci yéene mooy le fait que day ubbeeku day gën di yaatu mais le fait que muy gën di yaatu saa su nekk expansion boobu maanaam moom fa muy fekk amagutoon avant maanaam espace la bu amagul woon avant après moom la fekk muy yaatu moo créé moo tax espace boobu am avant moom muy am ci espace boobu léegi imaginer nga dellu mbir mi dans le temps ci ginnaaw nag ba yegg ci début création la maanaam début ci point bi mu nekkee point noonu loolu dara amatugun amatugun maanaam amuñu woon maanaam fii ñu ne nii espace bii ñu existé wu woon fii nii espace bii ñu existé wu woon boobu mën a tabax bu dee ak suuf si déedéet li tax suuf si mën cee ne en tant que espace maanaam mu war a occuper espace bii ci buruñ bii nii maanaam loolu moo existé wu loolu avant le fait que loolu mënuñu ko tuddee sax vide mënuñu ko sax tuddee vide parce que vide espace la boo xam ne dara newu fa loolooy vide espace bu dara newul mais fii mu ne ko sax tuddee vide avant avant même vie de glissé maanaam xelum doomu aadama dafa lott ci daj loolu waaw dafa lott ci daj ko donc nam na mu yàlla nag pour dellu ci avant vide boobu di fi ne di fi nekk la yàlla ci nam namam lii vide bi dina maanaam dinaa créer vide bi ah le fait que foofu maanaam vide bi ci créer te xam nga ni loolu rek doy na kii mooy créer vide foo xamante ne espace amu ko maanaam ba pare doo nga créer li war a occuper vide bi maanaam loolu rek dafa doy kii daan carrément parce que sax parce que yàlla moo créé moo tax yàlla loolu moom moo tax euh, amul amul situation maanaam amul euh, direction amul euh, kii ci espace maanaam amul position fu muy ne ci amul voilà ñu ngi man nit bu ma créé woon wala laa masalla bu ma créé sama jeu vidéo bi maanaam man dafa nekk en dehors de ordinateur bi nekk en dehors ci laay amee plein pouvoir di organiser lu ma neexee mbir mi te kooku mooy yàlla maanaam lépp ñun ñun ci li ñu nekk la ma ay perception kese la ñu te day dawee comme ni ko yàlla maanaam du naturellement nii la war a demee moo tax ci nekk ci jeu vidéo petit bonhomme bi bu yaakaaree ne moom mbir mi de façon mënta demee leneen lu dul naturellement nii muy demee moom day juum maanaam moom ni doxe ak espace bi ni mu mel ak yi ci def yëpp ak façon élément yi muy taxal ci biir jeu bi ak yi muy disposé outils yi loolu du loo xamante ne naturellement dafa créé wu ci biir jeu bi de déedéet man maa ko créé man maa ko programmé wala kan dikku dikku pas de la nature comme ça nii parce que su ma ko jëlee fa dafa ñu ci am. waaw loolu dafa mat a bàyyi xel ci ci ñun bu ñuy wax affaire ak yàlla moo yàlla. dafa nekk ko xamante ne moo tax mu turam yi bëri na ci turam yoo xam ne day déterminer tout le temps melo boobu ci moom par exemple aziz mooy koo xamante ne dafa maanaam imperceptible c'est-à-dire que mënoo am xel wala am xam-xam wala nga muus wala nga waane wala sa xel ñaw wala sa bët sori bi ngay ba nga am perception ci moom mënta ne voilà loolu mën na comme par exemple ak jabbaar wala mu fii ak mu tekkal biir ay mutaali ay tur lañ yoo xam ne dañuy déterminer melo boobu aspect boobu ci moom mooy inaccessibilité boobu insensibilité boobu waaw le fait nekk impalpable imperceptible intouchable voilà ba pare mu ànd teg absolu bu total voilà parce que jabbaar mooy loolu wala qaxaar tamit suñ def ci nit ñi jabbaar mooy dana la njëkk ci anam goo xamante ne ñoom lu seen xel xel rii rii rii day yegg seen rek ñu njëkkaat leen saa yamal fii voilà dafay am limite quoi lu seen kàttan rëy rëy rëy day am benn moment dañuy yegg seen ñu njëkk leen saa waa saa xam. comme sama jorom bi nekk ci jeu vidéo bi rek lu xel lu rëy rëy rëy rëy am limite mu man mu ndakkaat parce que man maa ko programme lu lu lu te moom mënu xam man mi ko bind man mi ko defar créé ko programme ko mënta muusa sa waane ba xam ma man moom xam nga lan la mën a xam effet yi sama programmation am ci moom mm-hmm. ak ci li ko wër loolu moom mën na ko gis et à loolu mu xam ne man am na mm-hmm. mais mënul xam ma man ma dinaa ëppanti ak moom mu may xam mm-hmm. voilà walla masal ala yàlla ak ñun non moo gën a garaaw encore yàlla ak nit ñi moo gën a garaaw moom yàlla encore. voilà c'est-à-dire que moom ni mu lay programmer yow te loolu dafa bokk ci ay melo yi nga xam ne bu tàqali ko moom dafa intéressé. comme la am mais mais sauf que mënoo koo xam. doo ko xam yàlla du ko xam. waaw am na différence ci xam gi ñu xam ay turam ak ay melo mais yàlla ci jëmmi boppam kenn du ko xam maarifa yi ñuy wax di ci nekk nekk yàlla ci ay turam ak ay melom la xam yàlla ci ay turam la ak ay melom maanaam boo gisee exemple bi ma la jox ci bonam bi nekk ci biir ordinateur bi rek mhm. di nga comprendre ne mënoo xam yàlla yow. waaw. waaw. waaw. xam nga yàlla il faut nga xam naa moom. ñu ngi ci ginnaaw wax la dëgg dëgg dëgg muus moom dëgg très bien gisoo ko mais xam nga ne muus yaa ngi dégg maanaam nga perception bi nga am noonu lay def maanaam yow am nga perception ci moom am na selon li nga xam ne waxam noonu ko ko imaginer fi mu toll mais mënoo teg benn caractéristique moom ku ngand la ku tuuti la ku sew la ku jóo mënoo teg dara ku ñuul la ku weex mënoo teg dara mais selon parce que lu tax parce que voix bi rek moo manifesté wu ci yow tegu boo ci bët ba mu mën a manifesté yow wallaahi mu sala ala yàlla yàlla kenn mënul maanaam li mu manifesté li mu bëgg leen loolu ngay xam ci moom ci ay turam ak ay meloom rek ngay xam ci moom ci selon bu mu ko manifesté ci yow ak selon ampleur loolu moom moo tax àjjana la nit ñi bu ñuy yàlla ñoom ñëpp ñuróowul ñu yàlla ku nekk da nga koy gis selon que fii euh, nit ñi boo déggee ñu naan dañu gis yàlla àjjana bul bul am mukk vision bu mel ne comme par exemple man maay euh, euh, ko maanaam façon waxee la comme man ak yow ni ñuy gisante du ñu demee mooy xam nga euh, kiy gis yàlla yow ma allah mooy ki nga xamante ne ñu ngi ko doon gis ci xolam àdduna selon niveau bi nga ko xamee niveau boobu rek da koy gis jeex na xam nga instant bii nii xam nga yàlla sans mu am direction bu mu ne sans mu am jëmm corps physique bu mu am sans mu am lii ne xam nga ko ci ay turam ak ay melam bu àllaaxira boo koy gis parce que foofu contrairement ak fii fii biti yi ñoom ñooy àtte fii biti yi ñoom ñoo dominer zahir yi maanaam sens sens extérieur yi ñoo dominer seul sens intérieur yi ñoo dominer voilà loolu mooy différence bi ba tax foofu noonu comme sens intérieur yi ñoo dominer sens intérieur bi mooy gis mooy dégg mooy nangam seeni histoire lépp loolu la am kon man su ma comprendre bu baax la nga wax maanaam ñun en tant que doomu aadama ak yàlla lu ñu def lépp ñun duñ mën a xam suñu borom maanaam perception bi ñu am suñu wet mooy ñu am suñu mais ñun bu ñu demee sax ba avancé la ñu dugg àdduna yàlla na ko laal rek dañu xam ne dëgg dëgg ci suñu bopp moom toujours rek dañ nekk suñu bopp ak laal ci ñun. en même temps mu ngi nekk ci seen xam nga yàlla moom borom subhanahu wa ta'ala li tax ñu euh, damay damay faral di nekk souvent ci xista boobu euh, Seydi Ibrahima mooy bu xale boobu xale xale bu ndaw la day day trois ans yooyu la am waaw baal dafa ñëw ma ne ko Ibrahima yow est-ce que xam nga yàlla mu ne ma waaw ma ne ko kan mooy moom xaw ma ko wala ko kon da ngeen raw la ñëpp noonu lañ def ñëpp noonu lañ def maanaam bi ma ko dikkee laaj xam na ko xam na ko yàlla sauf que xam gi ko xam bi ko laajee nag léegi mooy kan maanaam de manière plus claire précise loolu xamu ko comme ñëpp ñëpp ci diggante boobu la ñu voilà ñëpp ci diggante boobu la nekk xam ko ne moom mooy yàlla moo bind ñu nekk moo naan ak ci ay turam ak ay melam kenn xamu ko ci moom mooy kan. est xam nekk nekkam yàlla kenn du ko xam. mais selon turam ak la nit ñi rawantee maanaam ci intervalle boobu la nit ñi di rawantee ku nekk selon ki nga positionné wu ci échelle bi ci culture bi voilà sinon ñeneen ñëpp ci am maanaam am na loo xam ne ci yàlla moom ñëpp ci moom <coughs> donc àjjana même nit ñi buñ fa nekkee dañuy gis yàlla dañuy xam yàlla mais ba pare yàlla dana leen feeñ mais comme fii xam nga fii pourtant yàlla moom nee nañu moom mooy ci njëkk mais moom mooy ci mujj ce qui veut dire que ni yow ci mbir yëpp ki ci njëkk mooy yàlla mais ki ci mujj tam mooy yàlla mais malgré loolu nit ñi ngay compter ci ay baaraam lu nekk ñu gis ne ndekete yàlla moo ci njëkk nekk ci mujj loolu du bëriwul te pourtant yàlla wax na nu ko mu neex wal awwal wal aaxir ba pare nga ne mooy az-zaahir mooy al-baatin gisoon nañ ko maanaam al-zahir bi mu def ci al bi mooy lii wane ne lii feeñu lenn rek la mooy moom yàlla parce que al-islam bu amee li ñuy tekki moom mooy lan article défini li ñuy tekki mooy l'apparent le manifesté mooy lan mooy li moom yàlla la moom rek a feeñ amul leneen lu feeñ waaye mooy al moom rek ci nëbbu amul leneen lu ne te pourtant nee nañu yow li ngay gis yëpp di ko kii bi foog nga leneen la déedéet yàlla moom moo feeñ mais ànd ak mu feeñee yëpp feeñaay bi tar na taraay boo xam ne tax na ba nit ñi gisuñ ko waaye nëbbatu bi moom tar na taraay boo xamante ne nit ñi gisuñ ko maanaam mooy lépp lu nëbb moom yàlla moo nëbb ci loolu lépp lu feeñ yàllaa feeñ ci loolu day terewul nit ñi gis ñu ko xamuñu loolu mais loolu du nekk ay turam ay meloom la donc il faut nga am basira gis gisu xol boo xamante ne day euh, day comme comme <coughs> bu bu dajee bu tegee ci kaw dara rek da koy soppi da koy transformé ba tax loolu wëlbati ku nekk loo xamante ne lu la luy feeñal tur yàlla yi ak borom da koy convertir mais loolu ku amul di gis xol bi rek la tudd lii saas la jeex na après yàlla tout le temps pour moom euh, à la troisième personne la koy conjugué yàlla tout le temps après à la troisième personne la koy conjugué moom bu ko gis en fait di jàkkaarloo moom alors que dañuy jàkkaarloo yàlla nee na man ngay jàkkaarloo en fait voilà li nga gisul it man la li jiitu li mën a li mujj li mën a mais yow gisoo ko ngay wut leneen loo looy xalaatee loolu lu mu doon en fait loo xamul ko indi le fait que yi affaire bi da leen di abusé en fait c'est que gaawaayu gaaw en fait euh, même xam li ñuy gis du benn li ñu nekk di gis nii non seulement du benn ci ñu ngi gis du benn te loolu neex naa dégg léeg-léeg nit ki dem ci médecin bi mooy ostal ostalmologue ostalmologue mu ne ko en réalité yow li nga doon gis yi en fait soo gisee yi en fait dafa weex en fait ndekete ñu ko dafa moom ci li muy gis dafa weex euh, beneen mbir mi moom mooy tey selon man perception bi muy am ci biir kenn ci mën na mën a dafa weex kenn ci ne ma dafa marron parce que commencé na am ay tilim tilim keneen ci ne ma dafa lii keneen ci ne ma dafa la moom li ñu gis du benn ñun ñëpp li ñu gis du benn ñun buñ xoolee nii xam nga ñun lan lañ gis image bi mu am ci suñu bopp bi ñun loolu lañ gis mais gisuñu ko moom réalité moom image bi yàlla def ci maanaam bi mbir mi am ci suñu bopp ci suñu fii ni suñu bopp bi fii image bi moom bi mu fi copier suñu bët loolu la gis mais gisul lii réalité bi ni du dëgg perception bi loolu loolu moom mooy indi jëmmi mbir mi réalité bi moom changéwul mais ñun ñu ngi koy gisee kenn ku nekk ñun dafay changé te beneen mbir bi moom mooy ne ñun lii lañ gis mais lii ne ñun li ñu gis ak réalité bi mu doon du benn mooy tey bu ñu ko jëloon ñu zoomé ko nga jël euh, affaire bi kii bi euh, lunette yooyu ah waaw lup yi nga nga nga zoomé affaire bi léegi ñu gis ne li ñu gis ak lii li mu doon lu benn donc ñun déjà ne serait-ce que à ce niveau là moom ne serait-ce que ci niveau boobu ñun gis nañu réalité bi léegi lan ngay xalaat ci yàlla ne serait-ce que ci niveau boobu loolu nag mooy xam boo demee xam ne xamoo ndekete xamuma dara dara dara loolu mooy yaa xam yaa rabbi yàlla yokkuma ak tii ak ak ak jaaxle ak tii yokkuma ma jommi maanaam ma xam ne ndekete xamuma dara di gën a jommi parce que loolu mooy wane ne yaa ngi koy xam loolu moom moo tax xam-xam bu wéree da sax dëgg day ànd ak humilité daa iman day ànd ak humilité parce que ki ko am day comprendre que ni moom limite yi dafa rëy voilà réalité wu mbir yi dafa dafa dafa dafa mais du dara par rapport rek moom li mu xam ak li mu gis comme li Seydina Xadir waxoon yonent Yàlla Muusaa rek li picc bi ñëwee cox ci géej gi daw mu ne ko sama xam-xam ak yow man ak yow ak mboolem mbindeef yëpp ko comparé ak xam yàlla mooy comme li ci géej gi naaw ci ndox mi nekk yàlla yëpp voilà léegi nag imagine li ma la wax ni mooy ci léegi mu def ci dégg ñun li ñuy li ñuy li dégg mooy li nga xamante ne mooy perception bi nga xam ne moom moo créé wu ci suñu yuur ji ci son bi ñun loolu lañ dégg mais dégguñu réalité wu son bi voilà exactement parce que longueur d'onde bi moo exactement par rapport ak RT d'ailleurs looloo créé yenn format audio yi comme ay MP3 nga xam ne dañuy wàññi yu bari ci son yi dul dégg ngir alléger ci euh, bi quoi euh, ñu ñuy jiite voilà donc loolu yooyu yow fegal ah lii kaa ce niveau là ñun ay limites yu mag a mag lañ am ñun <laughs> voilà parce que mag ko amal mbir yooyu yëpp من عرف نفسه فقد عرف ربه bon loolu wax la joo xamante ne euh, borom foo xam ne nangu nan ko comme wax comme kàddu bu jub ñun bu fekkente ne euh, askanale yi koy askanale yéen bi sallallahu alayhi wasallam wérul mais nag borom foo xam yi d'accord nañ ci ne wax jooju dëgg la bu wér maanaam mooy ku xam boppam xam boromam waxul xam yàlla mais xam na boromam c'est-à-dire loolu nag am na ay firi yu bari bokk na ku xam boppam en tant que ah, maanaam comme li ñu wax rek tegam que lii rek tay ko xool ko ndekete gis ñu réalité bi mooy ñun faible lañ trop ci gis xam nañ bopp kon en tant que ne ñun ñuy gis xamuñu ko kon xam naa sama bopp de xaw ma dara kon yàlla mooy ku xam xam naa sama bopp ne damaa doole kon yàlla mooy ku am doole xam naa sama bopp ne kon yàlla mooy ku sañ contraire lépp ma doonul man maanaam lépp ma doon man yàlla mooy contraire voilà xam naa sama bopp comme état koo xamante ne dafa lot yàlla moom mooy nga moom mooy borom sañ-sañ xam naa sama bopp comme nga xam ne maa ngi ci néew maa ngi ci yàlla mooy ci am kàttan ainsi xam naa sama bopp ci ne man ci ndiw mu sama bopp kon yàlla ma ci dund ku xam boppam xam borom lan waaw voilà voilà ku xam ku xam boppam ci biir adduna yi nit ñi adduna yi nekk ci biir nitam ci bopp xam ki ko fi mooy kan xam ki ko créé xol bu ñuy dégg bu ñuy téye bu ñuy comprendre bu ñuy téye xam ki ko ba pare xam nga lu ci bokk rek li yéene mooy le fait que malgré loolu yëpp ñun ñëpp bokkuñu bokkuñu ba tey ci loolu yëpp xam nga tey ci doon man sama voix ñun ñëpp suñu voix ñoo bokk composition yàq la woyof tuuti ak ci euh, corde ay corde ay ay ay caat ak ak ak ndaw mooy tuux yàlla suñu voie yi yëpp loolu la ñu mais ñun ñëpp ñu róole wuñ voie waaw ñun ñëpp ñoo bokk cosaanu pré maanaam ñun ñu bindee maanaam cosaan bi ak principe bi ñun ñëpp ko nuróole ci moom Adama la jóge ak suñu ndey ak suñu bàyyi kenn ku ci nekk am partie wu moom Adama bu borom bi def ci yow waaw kenn ku ci nekk ci ñun am mais nit ñëpp kenn du jikko nuru sa morom nit ñi ñëpp suñ toll bu ñu duggee ci classe yi ñun ñu ñuul ñi boole te ñun ñëpp bokkuñu tey kenn ci ñun bokkutul moromam ni deru yaramam mel te ñun ñëpp dañoo ñuul maanaam topp ko ci yooyu yii yëpp yàlla mi def loolu yëpp képp ku xam sa bopp en tant que ñun ñii yàlla nii lañu différencier bi nga xam ne yàlla moo ñu ko defal kenn la waaye tamit yàlla moom ñu ko defal mooy boobu moo tax nag maanaam euh, moo tax euh, yu bëri dafa illusoire en fait yu bëri bëri ñun ci yiñ jàpp ay illusoire mooy comme si tawal ko yaakaar naa ci jotaay bi maam li imam ibn Ata'illah wax rahimahullah bi naan li euh, ma alaamata qahrihi subhaanahu an hajabaka anhu bima laysa bi huwa mawjud bi mawjudin ma'ahu bokk na ci lii wane kàttanu yàlla bu am doole maam ni mu amee kàttan moom yàlla mooy le fait que mu la boppam mais mu ma yiire la ah, tax doo ma bi boppam du lu nekk ci sam la yow mais du lu nekk dans la réalité ah jeu vidéo voilà voilà mu bokk jeu vidéo bi en réalité programme la rek en fait du du du maanaam waa ji ci boppam existé wu moom ci biir waa jooju existé wu maanaam existé wu dans la réalité quoi waaw moom mi ngi existé rek ci ay ay ay chiffres yow yoo yoo bind ay chiffres ak ay lettres yoo bind jeex na. ak zéro et un waaw jeex na zéro un zéro un zéro un maanaam boo demee ci langage assemblée bi loolu nga fay def zéro un zéro un zéro un zéro un zéro zéro zéro zéro un zéro un zéro un zéro zéro zéro un zéro un zéro zéro loolu la moom jeex tàkk nga taal ko ordinateur waa ji génn daw di yéeg ci ay ah, ay escalier et waaw di wax ko solo bi muy génn xar xar en réalité bi existe wu en réalité existe wu ñun noonu lañ nag moo tax ñu existe wuñu réellement yàlla parce que ñun dañuy foog ne dañuy gis dëgg parce que dañu am ay perceptions dañu am ay perceptions xaw moo tax perceptions yooyu nag yàlla moo ko def ci ñun ñun nag seen wëlbati wuñ ko di tax loolu di ñu poussé ci ñuy xam yàlla maanaam yooyu kiiraay la rek il faut que kiiraay yooyu ñu yëg ñu dindi ko di ko xam moom yàlla en fait loolu moom moo tax euh, mu bokk ci caractéristique afraad ñu nekk ñoo xamante ne en réalité ñoom yàlla la ñuy gis ñoom duñu gis àdduna bi c'est pas parce que bi loolu tekkiwul ne duñu nekk ay nit yu dox bi àdduna bi di dund di lekk di naan di am kii yooyu tekkiwul loolu mais li ñuy tekki mooy <coughs> li nekk ci àdduna bi yëpp ñoom dañ koy convertir ci seen xol di gis yàlla bi di gis yàlla te maanaam moo tax ñoom àdduna bi moom lañ xamul xëy la ci ñoom yii ñuy wax ci àdduna bi yëpp en fait du du du du lu ñu xam ñoom ñoom yàlla lañ xam en fait mais leneen lu dul yàlla xamuñu ko alors que ñu nit ñu normal ni bon entre guillemets ñoom àdduna bi leen xam maanaam <laughs> yàlla la moo leen liir yàlla moo leen liir gis nga petit bonhomme boobu nekk ci jeu vidéo yi su demee ba comprendre que ni ndekete moom en réalité du dara lu dul programme bu ma ko defal rek man maa ko programme c'est que en fait ay chiffres ci lettre kese la ay ay zéro un zéro un zéro un un zéro zéro zéro un un un un zéro ainsi de suite ba mu jeex ak environnement yi noonu la mel donc muy delluwaat rek ci man bu boobaa loolu moom mooy li gën a mag lu mu mën a gis et que bu boobaa man lay xam et que dootu attardé wootu ci dara mais su fekkente ne kiiraay yi muy gis yëpp nekk ci environnement am du màgg bu rombee romb garab romb kii romb lee def lii gii li loolu yëpp préoccupé ko ba tax gisul ci ko programme ci ginnaaw bu boobaa kiiraay bi loolooy kiiraay bi loolooy maanaam ñu ngi ci ay kiiraay yu taara taara taara taara taara ay kiiraay yu taara taara taara voilà amin hmm? voilà nelaw wala exactement dañuy nelaw nelaw te moo tax ñu yeewu quoi voilà dee moo tax nga yow maanaam deewu bakkan bi pas dee dee xam ne dañ lay gas suul moo tax ci dee ñu ne ko léegi fa kasaf naa anka bi ta'atak fa basaruka yow ma xadit voilà kiiraay yi léegi yëpp ci nañ ko te bët léegi dafay dafay dafay dafa xadit mooy lu ñëw di jam comme wéñ maanaam nga xam léegi day perte affaire voilà day perte mu seere waaw loolu mën na nekk ci yow loolu moom moo tax ñu wax na ñu di ñu gis ci itlaq ak taqyid ne waa itlaq ñoom en fait seenu dem bi ñuy dem beneen àdduna bi changé wu dara ci ñoom parce que fii bi ñu nekkee loolu ñu ngi ko doon tax dund ñoom déménagé wuñu quoi fii dem feneen fii ñu ne fa lañ ne rek jeex na te muy gis yàlla te lu nekk waaw yàlla mooy amal lu ne donc tur yi ak melaw yi ñoo nekk feeñ ci lu ne lii moom mooy sens cheminement bi sóobu bi loolu mooy sens bi ce qui fait que mbir yi ni mu nekk dans la réalité da lay day day day day dañ koy jiko day da maanaam perception bi ngay am avant ak boo commencé cheminer perception bi day commencé day changer complètement nga nekkaat beneen nit après nag perception boobu soit da nga koy téye soit nga nga nga nga nga boo ci waxtaan ak nit ñi tamit surtout seen entourage sa famille ak yooyu yooyu moom boobu duñ la dégg si <laughs> yooyu moom duñ xam li nga wax day sax da nga mujj da ngeen di ennuyer waaw ñuy wax waxam ne saa yi boobu tey bu kii rek waxam yooyu lay wax quoi non garaawul quoi dañuy dañ teel a wax la leen waaye teel a teel a jéem a def ci ay course teel a tànte la bi xool nga si saw parce que justement duñ mën a percevoir kii boobu yëpp maanaam affaire bi day compliqué ci ñoom quoi day compliqué ah waaye non saa daal non saa daal vraiment léegi moom rek lay wax yàlla moo ko bëggee noonu. waaw yàlla moo ko bëggee aussi parce que waa ñoom duñ xam ñoom ñoom duñ xam yow li ngay wax lan nga fekk. mais yàlla moo moo xam ne dafa jógee yàlla. moom day étranger bi ci ñun. exactement moom day participer avec eux. voilà exactement. day am day étrange day étrange loolu mooy exactitude bi voilà day étrange c'est-à-dire que du du du du day sumulante quoi quelque maanaam parce que moom affaire yàlla yi muy wax parfois même ay jullit sax da ngay ay jullit ay imam ay kii ay kilifa ay nangam ngeen waxtaan rek par exemple ba ngeen wax ci yeneen bi rek sallallahu alayhi wasallam parce que li ko def parce que dafa bokk ci réalité boobu affaire bi affaire bi soppe ko parce que pour moom li wax du ko ëpp quoi maanaam <laughs> voilà waxuma laa koy ñuy wax ci yàlla en fait dafa ëpp seen day ëpp seen xel quoi ci itam noonu la mel en fait moo tax moo tax monde la boo xamante ne loolu tam dafa bokk ci natt yi mooy comme la amano iz yaqulu al-munafiquna wal-ladina fi qulubihim maradun gharra ha'ula'i dinuhum naafiq yi ay ñi xam seen xol dafa feebar ñoom bu ñu saxaaba yi niñ mel ak gëm gi ñu ne yàlla da leen di jox victoire ak yooyu yëpp maanaam ñi xamee yàlla moo tax xam nga ñi ñi xamee yàlla moo tax jàpp nañ ne maanaam règle yi nga xam ne moom la gars yi te règle règle àdduna rek la kii moomu ay armes moomu gën a ba mbooloo moo gën a lii te affaire àdduna la yàlla moo yor mbir ñoom léegi ñoom bu ñu gisee saxaaba yi li ñu dañ naan nii kat seen diine ji war na leen garra haula diinuhum seen diine ji war na leen voilà ñoom awaami noonu lañ def bu ñu gisee gaay bi di ñi soobu ci yàlla ni yoonu yàlla donc tout le temps dañuy dañuy dañuy jàpp ne dañoo sànk wala euh, dañuy tardé voilà wala dafa am lu leen dal wala maanaam tout le dina am wala genre yooyu quoi ñoom dañuy dañuy jàpp maanaam ba pare du ñu comprendre ñoom dañuy jàpp ne kii li ñu nekk nii lii du dund quoi lii du